a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-baqara inshaa allahu taala ñu ñëw fi ñu yemoon ba léegi ci laayam ñaar téeméer bi ak fukk ak juróom ak fu ak ñaar fukk ak ñaar ñu ngi woon ci fi nga xam ne moom la doon wax baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa yasaluunaka ñu ngi lay laaj te dinañu la laaj anil di laaj nañu la ñoom sa saxaaba yi anil di ndax gis nañ yahuud yi di wax li ñuy wax ñu ngi lay laaj ci wàllu li nga xam ne mooy mbërëg qul waxal huwa adaa moom de lor la wa'tazilu na ngeen beru an-nisaa ji ngeen ñi fil di ci bërëb ba mbërëg may génne mooy jamono joo jële la ngeen doon doxalee jamonoy mbërëg na ngeen di doxaleek ñoom ba bu mbërëg amul am na lu ci soppeeku ndax manu ngeen a joteek ñoom de wala taqrabuhunna te bu leen leen jege hatta loolu mooy bu leen leen jege ci lan ci sëy bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ci jataay bii ñu génn mooy ne def leen lépp ba mu des li nga xamante ne nii mooy aljimaa mooy li nga xamante ne mooy jote gi loolu bu leen ko def moom la naan wala taqrabuhunna bu leen leen jege ci ci ci ci jote hatta yathurna lul ñu daal di laab laalaa fa ida tatahharna léegi bu leen moon ba ba ñu laab mooy lan ba seen mbërëg gi dagg bu daggee nag léegi mbërëg gi mooy dagg na bu daggee laan est na que ngay ñëw rek joteek moom déedéet fa ida tatahharna léegi nag mooy bu daggee fa ida tatahharna ñoom soxna yi bu ñu demee nag ba sangu ji ba daal di laablu ah, kay wala boobee nag na bu boobaa na ngeen leen dikkal min haythu amarakumullah ci li nga xamat fa nga xam ne noonee la leen borom bi tabaraka wa taala fam neen digal mooy lan am ñu ne waaw mooy ngeen joteek ñoom ci lépp léegi moom mooy lépp lu luñ leen doon tere ak tamit ni leen ko borom bi te digale mooy mu nekk loo xam ne ngeen bañ di joteek jigéen ñoo xam ne da ngeen di joteek ñoom fekk ñoom daganuñ leen loolu benn wax la am ñeneen ñu ne non mooy ñu ngeen joteek ñoom boo leen joteek ñoom ngeen joteek ñoom ci seen pëy yi mais pas ci seen fi nga xam ne fala salte yi di génne mooy bu ñuy dem wanok foofu moom bu li joteek ñoom loolu dañ koo xaraamal loolu benn wax la kon nag mu ngi noonu le léegi nag am ñu ne non mooy rek mooy affaire bi lenn la mooy indi dëkkaleen leen ci wàllu mu man di doon voilà lool kese la loolu la ndax boroom bi lépp la daganal waaye ba mu des bu dee ne daañoo woor ñoom woor goo xam ne du wooru gàttañ lu du wooru naafila muy woor di fay koor wala ñoom ñu nekk di intikaaf waxoon nañ la intikaaf ci jàkk lañ koy defee te suñu borom waxoon na bu leen fa jonjoo ci biir intikaaf gi wala dañoo armal am ñu ne loolu la boroom bi naan min haythu amarakumullah <coughs> fi nga xamante ne nii mooy cër fa la nga xam ne fa la leen boroom bu digal mooy fekk ñu laab seen seen bërëg dagg ba pare ñoom ci seen bopp ñu nekk ñoo xamante ne nii dañoo sangu léegi nag mu am benn laaj fii bu gàtt quoi mooy waa léegi bu dee ndox dafa ñàkk nag wala robinet yi dañoo tëj wala bu Momar Sarr ba dafa ne tël te amuñu gaayu ko defar instant bii nii waaw waa ji moom nu muy def ndaw si de moom ay bërëgëm jeex na waaye nag sawaay amuñu ndox de ndox bi fi am kenn mënu koo sangoo tuuti la te loolu mooy lu ñuy togge la ko waa léegi nag nu ñuy def boobaa lu mel ni <laughs> jële ci al imaamu Maalik ibn Anas rahmatullahi alayhi di boroom ngir kene kooku moom moom lu dul mu sangu li nga xam ne mooy sangu bi nga xam ne ak ndox mooy mooy tahaara ma il faut mu sangook ndox waaye loolu noonu insha allahu taala gi lu la dëgër comme li xanafiya yi wax mooy ne lan man naa tiim kay bu boobaa ndaw si day mën a tiim ndax bu ndox manqué moom lépp loo xamante ne nii ndox dala ko doon may te loolu gisoon nañ ko ba ñuy gis wàllu wàllu tiim lépp loo xam ne ki ndox nga ko doon jaare ndox bu fi amul yow loolu suuf da koy mën a def voilà te loolu mooy li nga xamante ne nii moo gën a dëgër bañ di misère <laughs> alhamdulillah bañ di misère loo sa waay ba mu dem di uti bànneexu sëy ci yeneen ci yu ñaaw yeeg yi leneen wala mu dem sax di ko uti ci yeneen i jigéen yoo xam ne daganu ko loolu lépp daal moom moom waxu xanafiye yii ak ñaan dak ñoom insha allahu taala mooy li gën a dëgër kon nag suñu boroom ne kon nag inna allah dëgg-dëgg boroom bi tabaraka wa taala yuhibbu tawwaabiin moom de dafa sopp ñi nga xam ne dañuy dellu ci moom wa yuhibbul mutatahhirin te dafa sopp ñi nga xamante ne nii ñoom dañuy sel dañuy laabal seen bopp di jéggi dayo ci laabal gi nga xamante ne nii moom lañuy laabal seen bopp alhamdulillah suñu waroom ne nisaawukum ba léegi yahuud yi fii nii ñoo doon wax seeni waxi toñaange ak yi nga xamante ne nii mooy wax yoo xam ne xawlu buhtaan yoo xamante ne nii du dëgg quoi <laughs> mais comme que yahuud yi dañoo ñeme yàlla lu leen neex lañ doon wax comme que ñoom xam nañ ne ñoom ahlu kitaab lañu woon waa ahlul madina nag doonuñu ko woon ñu taxoon di permettre di leen wax rek naan lii la parce que yaay nag di leen gëm jàpp ne ci seen téere lañ ko jëlee te yu bari ñoom dañ doon kàcc ñoom ñoo ko doon waxal seen bopp falsification gu mag gi nga xamante ne moom lañ nekkee voilà hadis bi ñu doon gis keroog voilà li ma waxoon loolu la imaamu muslim moo ko solo ak sëriñam di al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhima waa imaamul buxaari ma ko muy hadis sayna anas bi bii nag ñuy bëgg a wax moom la moom la ñu solo ñoom ñaar di al imaamu muhammad ibnu ismail ibnu ibrahim ibnu al mughira ibnu al junzi al buxaari ak imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhima léegi nag suñu boroom tab kii fii nii kii dana wax saydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma dane kii yahud yi dañu ne dañ doon wax naan gis nga nit ki bés boo joteeg sa soxna mooy mu wan la gannaaw muy position derrière képp ku fi joteeg sa soxna fekk dalaa wan gannaaw nga daal di joteek moom noonu le moom gis nga doom ji bu juddoo day jël lool la ji gaa yi doon wax yahud yi quoi <laughs> wal iyaadu billah suñu borom wàcce lii wax wane ne ñoom ni ñu wax wute nag li mu am mu ne leen nisaa'ukum seen soxna yi de harsun lakum am na nag ye sababu nuzul yoo xamante ne nii yu bari yoo xam ne yu bari mais yëpp daa dul génn ci lii daal lu xaw a mel nii mais daal nga xam ne am na yeneen yoo xamante ne nii mooy waa Ansaar comme que ñoom dañu miinoon ñi nga xam ne yahuud yi ñoo dëkkanoon yahuud yi doon leen wax lool ba ñoom moo taxoon ñoom ñu miinoon foog ne loolu manu la nekk parce que yahuud lee leen ko wax ba moo tax yenn muhaajiruuna yi di ñu gàddaay say jóge Medina di jóge Makkatal Mukarrama zaadahallahu sharafa daal di gàddaay si fi nga xam ne mooy madinatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñoom biñ ñëwee denc ci soxnaay lamsaar yi buñ buñ doon sëyeeg seen soxna léegi bëgg a def ak ñoom li ñu doon def ak seen waa Quraysh ak yooyu léegi ñoom ñu bañ ko quoi ne leen non non kenn du ñu ñoom kenn du sëyeeg ñoom noonu quoi ñoom ci kanam kese mooy en face mais pas loolu mais pas ay ci ginnaaw parce que la yahud yi doon wax léegi nag bi nga xam ne loolu la xew ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom daal di wàcc lii ne nisaa'ukum nga gis ne lii wax yi am na yeneen yoo xam ne presque yii la rek ci nii lay tourner da ngay gis ne benn la rek moo yahuud yee ko doon wax waa lamsaar yi daal di koy jàpp ci ñoom jàpp ne noonu la demee ndekete yoo waxuñu lu am suñu boroom ne nisaa'ukum seen soxna yi harthun lakum seenub tool la de seenum mbay la fa'tu harthakum dëkke leen seenub tool anna shi'tum seen mbay nu mu leen neexe loolu mooy ab tool xam nga mu mooy dugg sama tool waxuma nag tool tool yi nga xam ne dañ koo ñag voilà tóokóor yooyu façon tóokóor yoo yële façon jardin yooyu nga xam ne dañ ko wutal buntu mooy tool boo xam ne bu ma demee ci àllu bawol bi wala fi nga xamante ne mooy saalum ce que damay am foo xam ne dañ maa ne fii mooy buntu tool mooy fu ne mën naa fa jaare dugg loolu la suñu borom di wax mooy seen soxna yi nag harsun lakum seenum mbay lañ de seenum tool la fatu kon na ngeen dikkee harsakum li nga xamante ne mooy seenum mbay di seenum tool num leen soob boobee loolu mooy lan mooy ci kanam ak ci gannaaw ak yéen bu ngeen di joteeg seen soxna lii fi yahuud yi wax restriction yu métti yooyu yëpp waxuñu dëgg mooy kayfa shi'tum nu mu leen neexee bi la aw mudbira moo xam ci kanam wala ci gannaaw wala lépp. à condition ko mooy ne yow manoo ko jël sa pay di ko dugal fi nga xam ne moom lañ waxoon fi nga xamante ne nii moom la dem àll yi di génne loolu lañ xaraamal fekk loolu moytu nga ko yoom ni ñuy wax yépp amul du du wax dëgg walla loolu la alquran di wax nii gis nga alquran ni muy waxee mu ngi wax wàllu sëy di wax li nga xam ne lii moom la gaa yi di wax naan mooy façon position yi mais est-ce que gis nga fi fii loo xamante ni nii wax joo xamante ni daa daa daa daa génn gaam li gaa wax wala wax joo xamante ne nii kenn mënu koo dégg ñépp ko mën a dégg baay ji man naa toog ànd ak doomam ñu ñëw di jàng déggandoo ko gis nga alquran waxu alquran ni mu tedde ak ni mu màggee ak ni nga xamante ni suñu borom noonu la ñuy jàngalee laadaab yi muy muy muy muy muy teggin yu mag yi nga xam ne noonu la war a waxe moo tax waxoon naa la képp koo xam ne moom dafa ñàkkuk taalibe ñàkkuk yar xamul ni muy waxe di wax lu ko neex tanaan waaye inna allaha la yastaxyi min al xaq di toppadoo di wax di jël wax boo xamante ne moom la yaay di wax wala yaay ummu sulaym wala yaay ummu sulaym wala ne woon muy yaay sayyidina anas radiyallahu anhuma ne woon yonent bi alayhi salatu wasalaam boroom bi de du du du am kerse ci dëgg waa lan moo war ci ndaw si bu dee ne dafa gént dafa gént wala lan moo koy lan moo ciy war léegi loolu nga gis waajoo xam dafa ñàkkub taalibe xamul ni muy waxe vulgaire di di di di sukkandikoo loolu le dañ naan la xoolal alquran rek fi mu wax affaire sëy yëpp est ce que nga fi moom comme moom muy waxe waaju reew joo jële ci ci gàttal mooy loolu dafa reew rek voilà mag mu reew nag moom moom neexu la jubbante waaye nag dellu ci alquran xam na ne lii muy wax loolu lay wax te pourtant wàllu sëy lay wax nii di wax ni ngay dikkee sa soxna te pourtant lan moo ci nekk loo xamante ne lu vulgaire te ñépp ko xam voilà yow loo xam ne boo ko waxee ñépp comprendre nga ñëw di jaar ci digg bi loolu day wane ne yow sam xel des na bu dee ne nag nit ki ngay waxal moom comprendre lu loolu voilà te loolu bariwul loolu bariwul ñu noonu gis nga laaj yonente bi alayhi salaam nan lay laabloo bu ay mbërëgëm daggeeg yooyu ak bu ñëwee léegi yonente bi alayhi salaam di ko wat di ko wax waxe ko lu tëjjinu sax voilà mais ndaw si comprendre wul waaye mu wax ko ko yonente bi alayhi salaam waxaat ko bu ko muy insister yonente bi alayhi salaam ne subhaanallah kii sayyidatu Aisha moo ko xëcc ñëw wax ko ndànk ne ko nii ngay def ak lool wax ko ñoo xam ne wa loolu la lii mooy ay teggin voilà mooy junjuna ko nu ne waaye ndaw si comprendre ba soxnaam muy Sayyidatu Aïcha al-Faadila radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha moom moo jóg daal di koy wax ne su de xëcc ko ne ko lii la la yonent bi alayhi salaatu wa di wax kon nag nañuy jàng di roy di topp li nga xamante ne alquran ci li nga xamante ne mooy teggin yu mag yi nga xamante ne ci la ñuy woo di ñu ci xëcc te di ñu ci jàngal kon nag mu ne faatu yéen daal dikkal leen seen tool yi num leen neexe waqaddimu li anfusikum bu ngeen di joteeg seen soxna yi nag bu leen mel ni ay bàyyi ma jekki jóge nee rek tëb rek dal ci soxna si noonu yi non non non mooy jiital leen ngir seen bopp ay liñ naan préliminaire mooy yooyu yëpp dafa am loo xam ne moo tax nit ñi buñ leen jàngalul lii ci diine ñoom fan lañ koy sàcc ci télénovela yeeg ak film tubaab yu yéesi jàpp ne ñii daal ñoom ñoo xamul dund vraiment c'est ça la liberté loolu am parce que jàngoo te tamit ñi nga foog na ñoom ñoo jàng ñoo xam ñoom xamuñu yii parce que dañ koo jàngul wala buñ ko jàngee nee nañu yooyu dañoo am dañoo ruus ngir daal di ko wax quoi di ko jàngale loolu mooy seen ñàkk a xam yonent mi saa salaam moo doon jàngal nit ñi nan la ñuy sangoo set nan lañ buñ joteeg seen soxna yi gis nga yahudi yi li wax moom moo ko doon jàngal di ko